أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين المبعوث رحمة للعالمين seyyidina wa nabiyina muhammadin al amiin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciin wa taabiciin wa man dacaa bi dacwatihi ila yawmi ddiini amma bacdu siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaati wa salaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi àwn illahi wa fadlihi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci axkaamul mawaariis muy ndonu ci lislaam l'héritage en islam les droits de succession ñu ngi woon ci bunt bu mag ci xam-xam bii di ilmul faraid nga xam ne gisoon nañu li nga xam ne la ci boroom siraaju saalik waxoon nako noon al-allaama al-Baqari fi xaashiyatihi li sharxi ar-Raxabi raxmatullahi ala al-jamiic kene lii moom daanaka buntu la bu rëy rëy rëy rëy rëy ci wa ci ci ci ilmul faraa'id muy al-xajbu muy xàmmee gi nga xam ne moom la nit ki nga xamante ne nii mooy toppatoo wàllu miiraas war a xam alxaajibu anil mahjub mën a différencier ki nga xamante ne nii mooy mooy yiir ak këmu ak këñu yiir wala ki yiir ak këmu yiir ndax ku ko xamul rek di nga donnloo ñoo xam ne jox leen ci alal ji ñoo xam ne yelloowuñu ko waaye it nga xañ ko ñoo xam ne yelloo woon nañu ko loolu lépp di ay danger yoo xamante ne ni loolu lépp nekk loo xam ne lu jara xam la te am solo waaw ah. euh, ci lañ ne woon nag ci baabul xaj bu muy almana ginnaaw biñ gisee définition bi ak façon yi am alxajbu bi sifa wala alxajbu bi sifa ak alxajbu bi shaxs gisoon nañ ne li ñu soxal fii du alxajbu bi sifa parce que alxajbu bi sifa mooy bi nga xam ne meloo ko waral te ñoo ne woon moom lañ gisoon ca mawaani'ul mawaani'ul irth yi nga xam ne ñooy tax nit ki du donn te rappelé woon nañ ko ci jotaay bi weesu ci ish laka rizq yooyu moom day tax nit ki moom du donn waaw ida waqaa mathalan li'aanun bayna az-zawjayn fal irth baynahuma xaram ila yawm ad mooy laa yarisu az-zawj zawjata wala zawja zawja mooy ne par exemple li'aan muy rëbbonte bu amee ci couple waaw comme ni ko suuratu nuur leerale lool bu bu amee ñaar ñooñu mënatula mooy ñooñu mënuñoo donnante waaw ak nu àddina bi mën a wëlbatikoo manuñoo xëy a xëy ba beneen bés ba ni ñuy faatoo ñoom ñaar ñépp kenn manula donn sa moroom loolu bi sifa waaw loolu meloo ko waral moo tax beneen bi di as al al alxajbu bi shaxs te boobu moo ñu soxal fii te bu ko faradi yu na yi wax muy ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xamu miraas yi ak fuqaha yi rahmatullahi alayhim ñoom loolu lañ ci lii ñuy deuxième bii lañ ci jublu mooy xañ la parce que nit moo fi ne mooy alxaj bu xañ bi shaxsi jaare ko ci nit mooy nit moom leew li la xañ benn individu moo fi nekk a shaxs moo tax yow doo am alors que léegi sifa melo la woon boo xam ne boo seetloo sifa sifa différence bu ndaw entre sifa ak shaxs alxajbu bi bi sifa ak alxajbu bi shaxs mooy alxajbu bi sifa waa ji moom euh, li tax du doon dafa intrinsèque ci ci boppam mooy dafa nekk loo xam ne moom ci moom la nekk waaw ki faat moom ci boppam le fekk mu faat kam war a doon looloo ko xaj mooy keneen tegu ko amul keneen ak moom kenn intervenirul waaw moom amul ku intervenir amul une tierce personne beneen nit boo xam ne fële la jóge daal di def moom lu tax moom du moom du doon loolu ay ab différence la ci yenn yi nga xam ne ci al al al xajbu bi bi bi bi sifa loo xam ne dañ mooy ab caractéristique la waaw. Euh, xam nga ki ki judd ëndaalewul doom ëndaalewul bakkan kenn intervenirul waaw parce que bu doon dafa dafa euh, infanticide la ah bu doon infanticide day doon waaw ah dañ koy boole ci liste bi infanticide mooy lan mooy bu doon yaay joo xam ne dafa am doom bi mu juree doom mu faat doom ji ba pare sànni ko ci poubelle yi hein doon nëbb parce que Euh, daal am na daal lu xew ba mu ba mu fexe fexe na ba nëbb ëmb bi ba ñu bari yëguñu ko wala ñu bari yëguñu ko wala kenn yëgu ko sax walla sax ñu yëg ko waaye ba mu amee doom mu jël ko daal di koy faat suul ko wala yu mel noonu kooku par exemple kooku moom day doon waaw ah. mooy kooku dañ koy ndax istihlaal am na waaw bu dee ka ko juróon dafa génn àddina moom mu juddu yaay ji faat ko kooku day doon dañ koy boole ci liste bi mooy xam nga kon ki nga xam ne nag dafa ñëw indiwul bakkan kooku amul intervention extérieure waaw xam nga wala du zina dañ ma ne mais kiñ koy jiiñ moo ko moo moo moo moo moo intervenir extérieurement de l'extérieur il a dañ daan la waladu zina loolu yenent bi alayhi salaatu salaam moo joxe àtteem al waladu lil firaash wa te loolu mooy moom sifa la ci moom melo la mooy le fait moom muy doomu njaaloo moo tax waaw parce que bu doon euh, doom la joo xam ne comme almulxaq doom jooju moom day donn ndax am na ñoo xam ne dañuy faatu seen baay day faatu léegi mu am ay seede yu wane ni kii nii diwa ko jur même bu dee ñu bari considéré wu ñoon ne doomam mais ñu am ay ay ay yu leer yuy wane ni kii doomam la ah nit ñee ko xamul woon rek xam nga paa boo xam ne <laughs> Euh, dafa takk benn soxna ci suuf mais mooy gaa yi naan takkub suuf mais xaw nañu wute parce que léeg-léeg takkub suuf mooy mooy wute na takk boo xam ne amul yi seere wute nañu bokkuñu bokkuñu mooy bokkul ak li ñu naan waa joo xam ne dafa takk mooy mooy mooy rek nikaaxu sir euh, euh, takk yow kenn yëgu ko daanaka yaag femme bi kese loolu moom caaxaan la waaw mooy ab takk mën na am xam moo tax ñuy wax seede yi entre seede que seede mooy li indispensable wala al i'lan wala ñu yëge ñu yëgal ñu yëgle ko bu dee ñi nga jàpp ne seede kese ñaari seede rek bu amee baax na mooy xam nga ñooñ mën nañ ko seede mais duñu ko siiwal hein bu ko defee nag ndeke paa bi moom comme que day ragal é bi bu ko yëgee wala doom yi ça sera scandale waaye paa bi avoir cinquante une cinquantaine ci juróom fukki at yi ba pare di takk koo xamante ni nii elle n'a que dix-sept ans xale bu am jigéen boo xam ne dix-sept ans la am am njegamaar loolu sama doom yi nga xam ne ñenn ñi nañ trente ans ñenn ñi am nañ lii non loolu moom paa bi defe ko noonu mu génn àddina nag xam nga doom ñu yëg ñoom ñu yëg ne ndeke mu am ca benn doom ah mooy ñu bari dañuy foog ne paa bi jurul kële ah non non moom paa bi juru te sax soxna sële moom paa bi du soxnaam mais ndeke moom moom koñ ba mu dëkk wala imaginer paa bi dëkk Dakar am soxna soo xam ne moom noonu la Tambacounda mais nag foofu siiw na fa ne pas de dee ci kii fan lañ teg ci charia ne yow pour sa takk wér il faut fa nga dëkk ñoom ñu yëg ne takk nga loolu amut <laughs> bu boobaa doom jële même bu dee doomam yi fi newoon fii yi nekk Dakar ak famille fii yëguñu ko ñooñu dañ ko ciy boole te soxna sëree dañ koy boole ci list soxna yi nga xam ne ñooy doon paal waaw waa Tamba di jooy naan naan ah jëkkëru diw ji génn na àddina gaa yi dégg ko ni lan waa Dakar loolu mooy lan nan la nekk jëkkëram kooku dañ koy boole ci mbir yi ah voilà kon euh, alxajbu bi alxajbu alxajbu bi bi sifa loolu benn kii la mooy loo xam ne moom ci moom la la nekk waaye du loo xam ne ci biti la nekk du koo xam ne day taxaw alors que al bu bi bi su mooy day am koo xam ne moom moom mooy yow du moom moom mi ñuy xañ du ci dara waaw moom daal juddu na bokk ak diw ñu ne ko ah yow de vingt cinq personnes yi nga xamante ne façon personnes yi nga xam ne recensé nañ leen ne dinañu doon diw mi faatu yow de yaa ci waaye nag ba ñëwee di kii ñu ne suuf euh, sauf nag yow. malheureusement tu ne pourras pas manoo am ci manoo am ci miraas mi lu tax parce que diw mii moo tax voilà loolu mooy alxaj bu bi shaxs mooy ki ma yiir ab nit la ku fi nekk <laughs> loolu nag mooy li ñu doon gis te gisoon nañ ne alxaj bu bi bi shaxs boobu dafa am ñaari partie dafa am ñaari partie dafa amoon xaj bu xirmaan ak xaj bu nuqsaan muy xaj bu xirmaan ak xaj bu nuqsaan xaj bu xirmaan mooy e, diw mii fi nekk dafa ma yiir yiir boo xam ne man dootuma am duma am ci ci miraas mi dara duma ko ci beneen bi di xaj bu nuqsaan mooy diw bi mu fi nekkee mooy nim ma yiire mooy la ma waroon a am ni nim naroon a bare day wàññeeku bu baax en bu cas mat na ma waroon a am leneen dañ may jële ci par exemple ba ma naroon a am moitié ñu yóbbu ma ci un quart wala ma naroon a am un ñu yóbbu ma ci un loolu mooy xaj bu nuqsaan léegi nag ñu woon ci première bi di xaj bu xirmaan xajmu xirmaan bi waxoon nañ la ñoo xam ne ñoom du dugg ci ñoom mooy amul lu leen di yiir ba du am dara am nañoo mooy vingt cinq yiñ la waxoon quinze góor yi dix jigéen yi hmm? am na ci six yoo xam ne ñoom lu man di xew dinañu am moom waaw lu xew dinañu am moom muy ñan côté góor ñi muy baay ji ak jëkkër ji wala nañ ne baay ji walla ñu ne xaaral euh, monsieur mooy jëkkër ñi ah parce que suñu exemple boobu day baax ci góor ñi comme monsieur A miy jëkkër ji moom ak doomam ak papaay monsieur A ñetta ngoog noonu papaay monsieur A ak monsieur A ak doomu monsieur A mi nga xam ne sët la ci papaay monsieur A ñetta ngoog ci góor ñi ci jigéen ñi ah ñuy ñett tamit muy madame A ak doomam ak maam ju jigéenu doomu madame A mi nga xam ne monsieur A wu ko jur mooy lii façon départage la boo xam ne waxuñu ko woon bii passé mooy man nga ko def par genre nga ne kon affaire bi kon bu ma comprendre kon dafa am ñett ci jigéen ñi ñett ci góor ñi ak ñett ci jigéen ñi ñoo xam ne ñooñu kenn manu leen xañ miraas ak nu affaire bi mën a demee fekk li ñuy miraas mu ngi fi waaw fekk li ñuy miraas a ngi fi ñooñu foo jaar dinañu am bu dee côté góor ñi kon mooy papaay monsieur a mooy ma mooy maam maam doom ji ki mu jur ak kooku sëtam mooy wala ñu waxe ko monsieur a papaam ak doomam ju góor ñooñu moom kenn manu leen a xañ côté jigéen ñi yaayu monsieur A jabaru monsieur A ak doom ju jigéenu monsieur A du jeex na ñii ñooy siisi mais wax nañ la foog nga génn kenn bu dee monsieur A wala madame A mooy faatu mais pour wax la ne siise gi trois gi fii trois gi fii ñii moom mooy xaj bu xirmaan du leen dugg foo jaar dinañ am ci alal ji ci li fi boroom seen seen seen kilifa wala ki nga xam ne bokk doom bu dee bàyyi la Hmm? ak yaay ji bàyyi léegi nag waxoon nañ dafa am nag ay piliers yoo xam ne mooy tax nu xañ nit ndonoom mu waroon a donn waaye ñu xañ ko ko ba du am dafa am ay piliers yu koy waral waxoon nañ la dëla yu rëy muy ay keno yu rëy yoo xam ne moom bu amee yow xamal na yow moom xaj bu xirmaan bu amee ci yow dalay mooy moom moom moom moom moom dalay dal moom mooy yow kenn dañ lay xañ doo am du tout doo am ci miraas bi ci njëkkoon te ci moom lañ gisoon moom lañ gisoon biy weesu mooy këne bépp intermédiaire ci suñu misaal monsieur waaw mooy bépp monsieur moo faatu képp koo xam ne li la booleeg monsieur A ki la booleeg monsieur A sa sa dig-dig léeg monsieur A voilà dig-dig la mooy intermédiaire mooy ka jokkale ci monsieur A sa dig-dig léeg moom mooy sa barsax sa digganteeg monsieur kooku moo dox sa digganteeg moom mooy sa intermédiaire kooku bu fi nekkee yow doo am. te joxoon nañ ci exemple sët par exemple doomu monsieur bu góor bu fi nekkee ah comme niñ ko joxewoon ne Ibra ak Ibra di doomu monsieur moom mu jur Isa léegi Isa moom bu dee monsieur maamam dafa faatu baayam nii di monsieur A ne fi non non di di di Ibra moom Isa du am parce que baayam moo fi ne. ta baayam amul intermédiaire ak monsieur A di baayam mooy monsieur A ak Ibra moom amul ku dox seen diggante alors que Isha moom dafa am ku dox diggante ak monsieur A te mooy kan mooy ki nga xamante ni mooy baayam mii di Ibra comme que baayam Ibra mu ngi nii kon Seyna Isa du am waaw dañ koy xañ kooku moom mooy képp ku dox sa dig dégleeg ka faatu bu fi newee rek doo am ba mu des benn exception moo ci amoon muy ah, frère yi nga xam ne oh, moo xam mooy frère yi nga xam ne ñoom monsieur A liñ bokk mooy yaay mooy ne ñoom man nañoo donn man nañoo donn monsieur A fekk seen yaay tamit mu ngi fi monsieur A faatu bàyyi fi yaayam ak ay frère am yoo xam ne yaay keese lañ bokk teewul ñoom ñu man koo doon mooy exemple xoolal eh, exemple monsieur A nag mooy madame mooy madame A rek <laughs> waaw mooy madame A eh, imaginez madame A nañ jël madame A ci ex pour ñu leeral li ñu waxoon ne eh, eh, que ne eh, A mooy ne nit mën naa faatu ay frère am yoo xam ne moom li ko booleeg moom mooy yaay kese lañ bokk seen yaay ne fi te ñoom ñu doon mooy madame A imagine leen exemple misaal madame A faatu bàyyi fi soxna bàyyi fi jëkkëram. yaayam ak benn frère boo xamante ne yaay lañu bokk nga ne ma lii nag lii kaa pratique la de ma ne la waaw ci lañ ne nii wax nañ la bunt bii li ko gën a jafeel mooy kaayee bari kaayu baree bare bare waaw kaayu baree baree bari te nit ñi dañoo sakkan mooy masha Allah mooy gis nga façon ñi wax yépp mooy combinaison bu nekk mën na ci am waaw nit mën na génn àddina ko ëndig la combinaison boo xam ne sa xel masu cee dem mu laaj nag ak gëstu tuuti ne tekk jàng mbir mi xool ku nekk fa muy tegu nga mën a loolu nag jarul ñi ko maîtriser lool du yàgg <laughs> boo leen ko waxee nii ne leen diw diw diw ñi wa fi nekk ñoom dañ ah parce que dafa am ñoo xam ne ñooy usul yi boo leen génnee ñoom ñoom moom da jël teg see xam ne ah comme fii nii jëkkër ji xoolal exemple madame A faatu bàyyi fi jëkkër bàyyi fi yaayam bàyyi fi benn frère boo xam ne yaay kese lañ bokk lii nan nga koy doxale dañ naan la xoolal ne panique ne ne bul panique bul panique defal defal ndànk rek waaw bul bul bul parax paraxe waaw xuliqal insaanu ajula léegi te mbir mi tiitloo miraas la tay ma dee de yii li ko dégg li ñu wax bi weesu li ñoom borom siraaju saali eh, ak yooyu saay ma la waaw mais loolu mooy boo xamul <laughs> loolu di wax <laughs> loolu moom ci xam-xam yépp la waaw moom xam-xamu diine yépp loolu la boo fi waxee lenn loo xamul waaye bi ngay risqué bàkkaar bu rëy waaw waaw léegi mooy kon dangay jëlal ma sa big ma wax la ma répété waatal la waaw akbar madame a ku mu fi bàyyi nga ne ma ne la bindal jëkkër mariya mari ak kan <coughs> ma ne la bindal sa mère waa meeru mareem de meeru jëkkëram di non moom ci boppam madame A sa mère muy yaayam ak kan son frère frère boo xam ne nag frère maternel frère maternel la mooy yaay kese lañ bokk léegi nii noo koy xalloo ñii la fi bàyyi bàyyiwu fi keneen dama daan la dangay dem ci alquran yow li ngay jëkk def gis nga aayatu suuratu nisaa aaya onze aaya douze ak aaya ba mujj ci saar bi gis nga foofu ngay yow ci yooyu ngay ne d'abord fa ngay njëkk a dem trouver ana ñii nii kan moo ci nekk min ashaabil furud waaw parce que looloo njëkk mooy bala ngaa wax asaba il faut nga xool ana kan mooy asaba mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo fi xam nga fii nii gisoo fi asaba amu fi mooy premièrement li ngay lijjanti dama naan bon là je vois ça ça ça c'est saillant et c'est visible mooy lii amu fi parce que asaba ay góor lañ doon doon hmm? ay góor yu neen lañu ba mu des ci jaam bi ndaw sa libéré jaam ab jaam jaam ba faatu bàyyiwu fi kenn kooku kon dugg ñun new ñu foofu kon ma xam ne ah jëkkër la fi bàyyi jëkkër du asaba non jëkkër bokkul ci waa asaba déedéet yaay ak frère boo xam ne yaay la bokk te asaba ci wàllu mooy ne bépp góor boo xam ne li ko boole comme comme bu doon monsieur Awa faatu mooy jigéen du dox digganteem ak ñoom te fii gis nañ ne jigéen dox na digganteem mooy frère am bii ndaw si madame a frère bi mu fi bàyyi moom yaay la bokkal kon ma xam ne fii loolu newuma ci kaaboo ma éliminer ko teg nee première chose deuxièmement ma ne naa xool ñan la ci alquran suñu borom wax ne ñoom borom fa ci faraa'id lañ bokk mooy dafa am lum ne nañ leen ko jox waaw ñi nga xam ne dafa wax nañ leen jël lii jox leen ko léegi ma ne xaaral jëkkër nga wax ma ne waaw ma ne xaaral ma ñëw. loolu moom dane woon mooy boppu aaya douze bi walakum nisfu ma taraka azwaajukum in lam yakun lahunna walad waaw suñu boroom dafa waxoon ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim walakum ñeel na leen yéen yi nisfu moitié wu maa la nga xam ne taraka la fi wacc la fi bàyyi azwaajukum seen soxna yi in lam yakun lahunna walad bu dee bàyyiwuñ fi doom fii gis nañ ne kaa bi doom amu fi mooy madame a bi mu faatoo bàyyiwu fi doom jum bokk ak monsieur A waaye bàyyiwu fi doom jum am ak keneen kon ma ne ah kon dane foofu waxaatal dane wala kum ñeel na leen nisfu moitié maa la nga xam ne taraka la fi bàyyi azwaajukum seen soxna yi in lam yakun lahunna walad moitié kon ma ne kon où est mari ma ne la bindal kon ci kanamam ne moom un demi jël mooy moitié wu alal gi fi madame a bàyyi la ñuy xaaj ci digg bi kon kii xam nañ ne kii moom parce suñu boroom a wax kooku jeex na man du maa wax waaw conscience sama conscience tranquillement waaw léegi nag mu des yaay ji yaay ji moom yaay ji lu muy am moom ci asxaabul furud la bokk ma ne la da liir liiral nga xool fan lañ wax yaay ci ci ñaari yemal aaya onze ak aaya douze rek ñu xaaral ma jël aaya onze a'udhu billahi minash shaytanir rajim yusikum allahu fi awlaadikum lidhakari mithlu hadhil unthayayn fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayni falahunna thuluthaa maa taraka wa in kaanat waahidatan falahaa nisfu wali abawayhi li kulli waaxidin minhuma sudusu mimma taraka in kaana lahu walad ma xam ne fii bokkul waa dégg naa abawayhi mooy baay ak yaay kon fii bokkul parce que waxul baay ak yaay man kaa bi nga ma jox bàyyi newu fi bàyyi wu fi madame a bàyyi wu fi bàyyi kon xam naa ne kon du fii kon ba pare dane in lahu walad sudus lañuy jël ku nekk ci ñoom ñaar bu dee ne dafay bàyyi doom ma ne man moom kon nekkuma ci kaab yi ma ne kon ma continuer fa in lam yakun lahu waladun wa warisahu abawaahu fa li mu ne fa in lam yakun lahu walad ma ne ah mu dëgg na ko foofu de du na yaay <coughs> mu ne bu dee ki faatu bàyyiwu fi doom fekk ay ñaari waajuram di ko donn fali ummihi sulus yaayam day jël lan un tiers un tiers ah. Ah. waa man kon kay ah yaayam fii ñaari waajuram la wax mais benn laa am loolu nan laay def ne la yow ma li ngay xool xam nga ma fa in lam yakun lahu walad bu dee amul doom est-ce que madame Ami am na doom kii fi kii dem bàyyi na fi doom wala dégg nga ne ma noonu mu ne kon nag foofu wax na ñaari waajuram yi di ko donn xam nga waxul bàyyi li muy am da ko ibham mooy waxu ko même bu fi bàyyi ne woon waxul bàyyi li muy am parce que bàyyi dafa bokk ci waa ansaba ah xam nga fi waxul li muy am moom fa in lam yakun lahu walad wa warithahu abawa fa li ummihi thuluth kon ma ne kon nag loolu ab kii boo xam ne invariable la que ça bàyyi ñu fi bàyyi newu fi li suñu borom wax mooy bu dee ne ki dem bàyyiwu fi doom kon yaay un tiers lay jël ma ne kon yaay day am un tiers waaw léegi mu des kon ku des hein frère bi nga xam ne moom la moo bokk ak madame a yaay moom est-ce que wax na ci mbiram dara euh, léegi yow li nga waxoon sànq ci alquran li nga li ma liir est-ce que gisoon nga ci déggoon nga ci frère ma ne foog nga reprendre parce que man euh, bon parce que du loolu laa doon xool ma bismillah ba'd a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim yuusiikumu llaahu fii awlaadikum lizzakari mislu hazzil unsayayn فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف wali abawayhi likulli waaxidin minhuma sudusu mimma taraka in kaana lahu walad fa in lam yakun lahu waladun wa warisahu abawaahu fali ummihi sulus fa in kaana lahu ixwatun fali ummihi sudus mim mooy ah ixwa goog ma ne la waa fii ñun benn sœur lañ am benn frère lañ am te dana fa in kaana lahu ixwa fali ummi sudus te foofu ixwa bi muy wax waxoon nañ la ixwa côté bii bi muy wax mooy ñu bokkal ashiqa ak li ab loolu lay wax te ñooñu minimum dañuy mat deux ñun benn lañ am te li umm la kon kon du fii te yaay sax la fi wax ne fa in kaana lahu ixwatun fa li ummihi bu dee dafa ay frère yoo xam ne deux kaw yaay ji day jël un sixième min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn aba tadruuna ayyuhum aqrabu lakum naf'an fariidatan fariidatan min allah inna allaha kaana aliman xakima yaawaa fii moom waxu ba léegi frère bi mbokk ak yaay waxu fi de ma ne waa kon mu continuer walakum nisfu ma taraka azwaajukum in lam yakun lahunna walad fa in kaana lahunna waladun falakum ar-rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusiina bihaa aw dayn walahunna ar-rubu'u mimma taraktum in lam yakun lakum walad fa in kaana lakum waladun falahunna ath-thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tuusuuna bihaa aw dayn wa in kaana rajulun yurathu kalaalatan aw imra'atun wa lahu axun fa in kaanuu akthara min dhaalika fahum shurakaa'u fi thuluth nga ne ma dégg naa la mbir de xallu naa sama problème ma ne la ha nga ne ma waaw waaw dégg naa ko wa in kaana rajulun bu dee ne daa am waay bu dee ne daa am waay yuuratu boo xamante ne moom la ñuy donnu kalaala tantam wooku la wax kalaala aw imraa wala koo xamante ne moo xam jigéen la comme madame aafi wala hoo te ndaw soosale nag ba muy génn àddina loolu hoo am na axun bàyyi na fi ki nga xamante ne fereer la aw uxtun wala sœur fa li kulli waaxidin minhuma ku mu ci doon bu dee ne fereer la fi bàyyi moom frère boobale un sixième lay jël waaye bu dee sœur la fi bàyyi sœuram boobale moom li muy jël mooy un sixième moom lay wax nii kon ma ne nag mbir maa ngoog fa in kaanu akthara min dhalik bu dee ne nag ëpp nañu li nga xam ne mooy benn frère wala benn sœur mooy ñu nekk minimum deux ñaar jëm kaw kon mu ne bu dee loolu nag fa in kaanu akthara min dhalik bu dee ne ëpp nañu benn fa hum ñoom frère yoo yële te lii mooy frère li ummu te loolu ijmaa la mooy frère yi ñuy wax fii du frère u ashiqa ramen du frère li nga xamante ne mooy frère li ab mooy du frère lii waxu fi ay mag wala ay frère wala ay rakk wala ay ay ay ñoo xam ne bokk na ak baay ñoom ñoom lañu waxoon ca aayos ba fii nii ñi wax mooy ñi nga xamante ne nii ay frère lañ li ummu loolu ijmaa la mooy boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñoo ci dëppoo lool moo tax nag comme que ay frère lañ yoo xam ne li leen booleeg maanaam a wala monsieur mooy du dara lu dul li nga xamante ne nii mooy yaay mooy yaay lañu bokk waaye bokkuñu pàppa loolu nag moo tax mu ne fahum shurakaa'u fi thuluth bu dee ëpp nañu ñaar jëm kaw ñoom dañuy jël li nga xam ne un tiers un tiers alal ji lañuy jël après nag ñu bool leen ko ñoom ñépp mooy ñoom ñépp a koy bokk ndoo loolu mooy affaire bi mooy ne rabu boobaa shuraka u mooy ñoo ci yem képp parce que foofu li li rajuli mithlu hadhil unthayn mooy ne góor li muy am mooy xaa mooy mooy mooy wàllum ñaari jigéen loolu dox fii parce que loolu ci côté ñi nga xam ne moom minimum dafa bokk ak baay <coughs> dafa bokk ak baay ki nga xam ne mooy ki dem foofu la al mislu hazil unsayni luggee loolu fu mu amee frère yaa ñépp ci yem foofu day am bu dee dañuy seddoo bu boobaa mu amee góor ak jigéen boobu day am li nga xamante ne mooy góor day am benn jigéen am góor day am ñaar mooy ñaar ñaay mooy mooy muy jël mooy day am ñaar jigéen am benn waaye bu dee côté yaay la nag ñi nga xam ne ñoom ñooy frères yi wala ñi nga xamante ne ñooy sœurs yi ñoom dañoo ëpp ñaar jëm kaw ñoo ñële bu dee ne ñoo fi nekk war a jël ñoom ni ñuy def mooy sulus boobale suñu boroom wax ne fa in kaanu bu dee ne dañoo nekk ak sara min ëpp nañu benn bi ma wax nii ne bu dee benn sœur frère la wala benn sœur la gooku fa goog fa kul fa li kulli waaxid minhuma sudus ku nekk ci ñoom ñaar moom mooy ku ku ci nekk yow yaa ku fa nekk rek muy bu dee frère la frère bi un sixième lay jël bu dee sœur la li umm walla mooy li umm koo xam ne ñoom yaay lañu bokk ak ki nga xam ne mooy aji dem ji moo xam mooy kalaala jooju di yaa di di di kii nga xamante ne nii góor la walla jigéen kooku noonu moom li muy am mooy sudus waaye bu dee ëpp nañu loolale ñoom ñooñu fa hum shurakaa'u fi sulus ñooy fi ñoom ñooy jël un si un tiers bi te un tiers boobale buñ koy séddaloo buñ koy séddoo mooy bi sawiya lay doon mooy ne góor ñi jigéen ñi ñoo ciy tolloo bu dee ne góor bi dërëm la am jigéen bi dërëm la yam loolu mislu hazzul unsayayni du duggu kon nag ma ne haanan sama affaire ngi waaw ndax kon kii bi mu génnee àddina walla walahu axun aw uxtun kii bàyyi na fi axun kon kon fa li kulli wahidin minhuma sudus kon kii un sixième lay am ma ne la kon noo koy lijjantee nga ne ma kon lii bi mooy mari day am un deuxième <coughs> loolu la ko suñu boroom jox jëkkër gi yaay ji am un tiers frère bi am un sixième loolu la zawju bi nisf yaay ji sulus frère bi nga xam ne li um li um moom sudus lay am voilà léegi nag mooy bés boo bu doon frère yi dañu ëpp lool frère yi fii madame Abba yi hein ñaar lañ jëm kaw bu boobaa mooy dañuy jóge ci sudus kon doo wax ñoom sudus comme li mu wax rek fa in kaanu akthara min zalika fahum shurakaa'u fi thuluth mooy kon ñoom un tiers la ñuy jël ah dañaa jël un tiers daal di koy bokk ñoom ñépp bi sawiya mooy ñoom ñoo ci yem voilà kon loolu moo doon exemple li waxoon ne moom moo ci génn kii mel nii moom ku dut kii rek ku dut bu mel nii koo xam ne lu umm yaay la bokk ak pourtant am na dox dox am na dig dig léeg digganteem ak monsieur A wala madame A waaye moom dina doon ku dul kooku moom mooy ka sa dig-dégle sa intermédiaire bu fi nekkee yow doo am waaw comme sët yi bu fi seen bàyyi newee ñoom duñ doon seen maam léegi nag ñu war a jàll ci beneen pilier bi loolu moo doon pilier bu njëkk bi pilier beneen bi mooy la pilier beneen bi tuddoon nañ ko fi te loolu moom la boroom ar-Rahabiyya doon wax borom ar-Rahabiyya nga ne ma mais teeg ma ko wax ba pare ma ne la waaw kay ndax comme tu veux waaw yow moom ni nga ko bëggee rek lañ koy defe insha allah <laughs> waaw noo jàpp ne moo gën a noonu la gën a yombe ci yow rek waxal ñu daal di koy doxalee noo nele waaw léegi mooy deuxième pilier bi nga xam ne mooy tax nit ki ñu def ko xaj bu xirmaan mooy lu am dara mooy moom du am dara ci ci ci miraas mi mooy lan mooy ne moom am ku ko gën a jege ki faatu monsieur A mi faatu mooy mu am koo xam ne moom ak gin koo jegeem day tax moom dañ koy soril mooy moom du am waaw <coughs> nga ne ma waxaatal li nga wax euh, parce que yow lii nga wax xaw naa niroog fi nga jóge ah. parce que bi mu jóge mooy doom doomu monsieur A moo a jege surtout monsieur A que moo gën a jege monsieur A mu kii que sëtam bi mooy Ibra nii doomu monsieur A moo gën a jege <coughs> monsieur A que euh, Isaa mi nga xam ne sëtam la ma ne la waa dàqantewul dañoo complémentaire loolu sax a tax mu mën a nekk deuxième mooy ki gën a jege moom lañuy jiital ci ki gën a sori waaw léegi nag lii nii mooy lan mooy gis nga xam nga jihaad yiñ doon wax jihaad yiñ doon wax jihaad yiñ doon wax naan ci la nit ñuy doon ne étage yi ñu waxoon def ko ay étage wala lu mu la neex bu summa ubuwa summa uxuwa summa umuma summa alwala bu bunu euh, muy côté baay noo côté doom xam nga côté doom wax nañ la mooy doom ji wala du sul bi ak moom doomam ak doomam sët sëtaatam wa in nazalu ak lu ñu wàcc wàcc bu boobaa mooy gis nga sëtum monsieur A mooy Issa miñ doon wax est-ce que yaa ngi dégg pour exemple bi daanaka boobu biñ jóge de mooy ñoom mooy affaire boobu rek mooy niñ jóge la rek daanaka <laughs> mooy intermédiaire ndax foog mu am lu ndax ki nga gën a mooy foog intermédiaire am léegi mooy monsieur euh, sëtub Ibra Ibra mi nga xam ne sët la ci monsieur A moom day mën a moom moom bu fi newee sët sëtaatu monsieur A du am surtout monsieur A bu fi amee mooy Ibra mooy bu dee Ibra moom doomam dafay nekk moom doomam fi nekk mooy doom ji du am parce que la Ibra moo gin a jege monsieur A que maamam que que moom mooy mooy Ibra moom monsieur maamam la kee monsieur A maam maamaatam kon nag kon nag moo tax moom du jàll waaw ki gën a jege lañuy ji lañuy lañuy jegeel ci ki gën a sori. te ka gën sori loolu day tax du am waaw léegi nag bu dee ne nga ne mais yow lii mooy ki gën a sori mais dama lay laaj bu dee ne ñoo bokk même pilier nag mooy même étage bi comme buñ jëlee uxuwa ñu gis ne côté wa ñoo ci bokk mooy étage uxuwa ndax biñ génnee bunuwa mooy étage u wax nañ la doom yu góor yi buñ nee ci kaw ku nekk ci suuf dañ lay waddal bu dee bokkoo ci waa asxaabul faraid ñi nga xam ne ñooy ñoo ñoo am ñoo am ñoo am ab cër bu leen alxuraan ne jël ku bokkul ci lool ñoom dañ lay da da ngay ñàkk da ñàkk ma ne la waaw du loolu déggoon ko ma ne la nga ne ma waaw ma ne la mu ngoo kon nag léegi mooy étage boobu xoola étage bi ci tegu mooy ubu wa côté bàyyi jox nañ la sànq ci côté doom wa inna zalu ibra ki sët sëtaatam léegi mooy côté bàyyi côté nañ jël étage étage uxuwa non bu ubuwa mooy bàyyi étage ubuwa bàyyi par exemple papa papaay monsieur A bu fi newee ak maamu monsieur A maamu monsieur A du am aljad lu tax du am parce que moom doomam ji jur monsieur A moo fi nekk loolu mooy affaire bi nii <laughs> te lii dañ naan moom yow ba léegi moog lee benn man da waaw moom laa la ku dox sa moom bu fi yow doo am waaw nga ne nañ ko def benn ñu ne la non c'est fois des fois dañuy bokku dañuy bokku même niveau te loolu ma jox la benn exemple boo xam ne mooy gën a leeral li tax Euh, pilier bi bokkul bi biñ jóge même bu dee exemple yi ma la jox nii danga naan moo ngéew a niroo ma ne la mais xoolal fii pour wat la am na différence euh, nañ jàll étage bi ci tegu muy étage yu uxuwa ñi nga xam ne ay frère ay frère monsieur A lañu ñu am frère yoo xam ne mooy kon étage yu ñoo ko bokk ñu ñëw les frères étage des frères muy troisième ascendant ndax bi ci kaw mooy étage des fis les fils écrivons les fils ñooy premier étage deuxième étage les pères mooy ma bàyyi maam jëm kaw troisième étage les frères les frères xool mooy nga ñëw fekk fi ñuy doon moom ay frère am lañ frère monsieur A lañ mooy ñoo bokk étage non ñun ñépp ñoo bokk étage léegi nag pour xool hein comme que ñoo tolloo étage bu boobaa dañuy xool kan moo gën a dëgër kan moo gën a am force te loolu lañ gisoon gis nañ ko jaraay bi wees bi ko jiitu hein ñuy wax ci asaba yi asaba eh, bu bu bu bu bu nootal dafa war a am mooy bu ñëwee dañuy xool kan wali aw bu ñuy chercher bu ñuy chercher li awlaa rajulin zakar ah li awlaa rajulin fama baqiya lu des nañ ko jox awlaa rajulin zakar bi ñuy seet awlaa rajulin zakar boobu waxoon nañ la affaire yi dafa am ay priorité waaw ne bu dee dañoo tolloo ci wàllu côté bi ñuy doon ne muy côté confrère mooy ab ay frère lañu bu boobaa dañuy xool ci puissance kan moo gën a jege puissance bi foofu puissance kan moo gën a bokk ak monsieur A lay doon bu boobaa dañuy def mooy euh, dañuy xool kan moo ci gën a bokkal est-ce que kon état yu frère yi pour ma nootal jël kii teg ko ci priorité keneen mooy damay xool kan moo ci bokk ak monsieur A nday ak baay ñu ne ma deux frères par exemple ñoom ñoo fi nekk étage yu étage yu fiis amul kenn newu fa ñu ne ma jàllal kon wàccal ci étage bi tegu ma jàll pierre ubu wa amul ñu ne ma jàllal ci étage bi ci tegu mooy troisième di wàcc booy wàcc mooy ci kaw ngay jógee di wàcc du da ngay yéeg hein léegi ma wàccati étage du frère fekk fa ñaari frère ñu ne ma laaw kay nga xam ne ñii ñoo tolloo mooy fii boo ko naree doxal liñ jóge woon mooy que ku dox sa digganteeg monsieur A rek ki faatu ki ku dox sa digganteeg moom bu fi newee doo am mooy fii amul parce ñii nii mooy frères yi ñi dox seen digganteeg monsieur A benn la mooy mooy ñoo ci yem parce que ñoom ak monsieur A papa lañ bokk mooy ne kon ñoo bokk fu ñu kon kan moo dox seen digganteeg monsieur A kenn doxu direct papa lañ bokk côté boobu ñoo ko bokk bu boobaa nag ñu jàll ci côté yaay ji. buñ xoolee ne papa ñoo ko bokk ñu ne kon nañ jàll ci yaay kan moo bokk ak monsieur A yaay est-ce que ñoom ñaar am na ku ci bokk ak monsieur yaay ñu ne waaw kenn ki de frère germain wam la waaw mooy ñoo bokk nday ak baay keneen ki ñu ne kooku baay kese la bokk bu boobaa kii féete kaw mooy kii nga xam ne mooy donn xañ keneen ki ci des mooy ki bokk ak moom nday ak baay mooy jël alal ji ki nga xam ne moom bàyyi kese la bokk ak moom moom du am waaw moom du am gis nga affaire bi kon gis nga kon pilier bi ah xam nga fii mooy yi ma la doon may naan la waa baax na exemple yi ma joxoon maam nga ne ma waay maam parce que maam du am parce que bàyyi ma ngi fi mooy mooy bi nga jóge rek képp ko dox sa diggante ka ngay doon doo am man d'accord naa d'accord naa parce que maam li tax du am mooy bàyyi doomam di jur monsieur A moo fi ne ma la baax na waaye fii boo ñëwee fii ñii ñoo ex aequo ah <laughs> ñoo ex aequo frère bii hein Moussa ak Ngañ ñoom ñépp ku ci nekk di frère monsieur A mooy côté boobu étage boobu ñoo ko bokk ñoo bokk papa monsieur A way seen baay non non euh, papaay monsieur A mooy seen baay. léegi nag kon fa ngay dem après mooy kan moo gën am gën a jegeeg monsieur yow foofu lañ dem mais nekkatuñ ci ay intermédiaire doo dañuy xool kan moo bokk ak ndey ak baay monsieur A buñ nee Moussa la kon Moussa ñu ne ngañ nag ñu ne ngañ moom papa rek la bokk kon ngañ mooy mooy kon loolu mooy beneen xaj bu loolu day waral xaj bu xirmaan waaw te loolu la boroom ar-Rahabiyya doon wax naa wa ma li dhil bu'da ma'al qaribi fil irthi min xadin wala nasibi waaw mooy ku sori ah wama li dhil bu'da ma'a al-qaribi fil irthi min hadin wala nasibi mooy ki nga wamaa ñeelut li dhil bu'da ku sori ku gën a sori ci faatu bu fi nekkee ak ma alqari bi koo xam ne moo gën a jege ki faatu mooy fii suñu Moussa moo gën a jege monsieur A mi faatu que ngañ parce que Moussa nan la ko gën a jege ndax moom ak monsieur A ñoo bokk ndey ak baay kooku bokkam ak monsieur A moo gën a jege moo gën a foor bokk ak gi ngañ bokk ak moom même bu dee bokk gi ngañ bokk ak moom dëgër na ndax baay lañ bokk mais yaay lañ bokkul waaw. kon keele gi ne bokkal boo tax wamalisil bonda bu boobaa ngañ day xaw a sori tuuti parce que amul beneen beneen tànk yaay mooy beneen bi koy gina a jege musa moom amu ko kon bu fi ne gina gën a jege di musa mi bokkal nday ak baay moom musa kon kooku du am wamalisil bonda ma al qarib fil irri amul du am dara ci ndonoom min hazin amu ci cër wala nasibi te amu ci wàll waaw du ci am cër te du ci am wàll lii mooy deuxième pilier bi kon yii nii yépp ñaari yii ñooy indi xaj bu xirmaan képp ku dox sa diggante ka nga war a donn bu dee kooku noonu mu ngi fi intermédiaire bi yow doo am waaye bu ñëwee ba ngeen bokk ay étage bokk même ni ngeen di doon ne jiha bi fi ngeen di doon ne ubuwa wala yooyu wala loo xam nga looloo tax exemple li nga jox léegi mu kii mooy ne euh, ñoo bokk fu ñu kii waaye nag dañuy xool boobaa kan moo gën a jege moom waaw ki gën a sori dañ ko moom du am ki gën a jege mooy am kon looy lool wa ma lidil bu'da ma al qaribi fil irthi min hadhin mu ngoog kon xaj bu xirmaan pare nañ ci ginnaaw boo xamee yii nii mu tegu mooy ne yow kon yow am nga lu foor loo xam ne kon yow boo ñëwatee ci miraas yow miraaskat bi loo xamante ni dangay xam ne ah yii fokk ma suur ko bala may jox koo xam ne warul am xam xam nga ko xamul yii nii ñëw di miraas mën nga ñëw ne bon fii daal frère la alxuraan daal frère la wax waaw waaw frère la wax ah waaw wa in kaana rajulun yuurasu kalaalatan aw imraa wa lahu aw uxtun fa li kulli waaxidin sudus nga ne ma sax man waxuma boobu mais fële laay wax aaya onze ba fa in kaana lahu sudus yow nga ñëw wala même biñ jóge nga ne man daal kon daal frère la wax da ngay war a xam nag ke ne non xaj bu gi daa am ku sori lu ku gën a sori bu ko gën a na nee moom da koy xañ mbir mi ginnaaw bi nga xamee loolu nga xam ñi nga xam ne man a xaj bu xirmaan du dugg ci ñoom muy cosaanu nit ki comme niñ ko départage bi weesu loolu man na nekk euh, mooy ku nekk yaay seet ni koy jàppe l'essentiel mooy nga ut tariqa méthode boo xam ne moom ngay jàppe affaire yi soit nga ne man dama naan bu dee côté jigéen ñi ñett lañ côté góor ñi ñett lañ ñi nga xam ne xaj bu xirmaan mooy kenn manula ñëw ci miraas li ñuy miraas nefi ñu fexe ñoom ba duñu am ñetti góor lañ ñetti jigéen baay côté góor ñi baay doom ak jëkkër kenn du leen tere ñu am ci mbir mi kenn manu leen a tere côté jigéen ñi yaay doom ju jigéen yaay doom ju jigéen ak jabar kenn manu leen a tere ba ñu am ci mbir mi loolu benn façon la boo ko mën a tëkkee boo ko mën a jàppe mais am na beneen bi ñu waxoon bi weesu mooy nga ne man damay xool aslu bi mooy damay xool mooy misaalam garab mi ñu joxe woon parabolu garab bi nga ne man li may xool mooy ci kaw kan moo meññ monsieur A ma ne ndey ak yaay yaay ak baay bokk baay ak yaay ma ne kon ñaar ñooñu la ak ñi nga xam ne moom moo leen meññ mooy branche yi moo leen jur nga ne doom ju góor doom ju jigéen deux deux am nga deux deux léegi mu des monsieur A moom mi nga xam ne mooy jëkkër ak jabaram bu dee monsieur A wat di gaanu jabar ji lañ du kenn manu koo xaj bu dee jabar jee gaanu monsieur A kenn manu koo xaj jeex na loolu façon nañ koy jàppe la kon ginnaaw bi nga xamee ñu jàll nag ci beneen xaj bu muy xaj bu nuqsaan xaj bu nuqsaan wallaahi alhamdu wal man xaj bu nuqsaan mii nag moom moom mën naa dal ku ne xaj bu nuqsaan mooy lan d'abord ñu ne la xaj bu nuqsaan mooy ne euh, nit ki de bu fi diw mii newul woon waroon naa am lu ëpp li nga xam ne bu fi diw nekkee mooy bu fi diw nekkee moom day wàññi li mu waroon a am waaw mooy li mu waroon a am day wàññeeku bu baax waaw day day wàññeeku dootul mat li nga xamante ne nii mooy la mu waroon a am bu fi diw newul woon ndax ñu ngi ci alxajbu bi shaxs mooy côté bii moom lu am xaj bu xidman ak xaj bu nuqsaan mooy nit a fay taxaw moo tax waaw léegi nag xaj bu nuqsaan moom ñépp nag la mën a dal ñépp la mën a dal fii moom doom ji xam nga doom wax nañ la moo ci gën a dëgër boo génnee asxaabul furud doom moom mooy doom ju góor moo tax seen étage a nekk ci kaw lu muy for for for moom xaj bu nuqsaan dina ko dugg mooy moom xam nga doom doom ju góor bu dee musa dafa faatu bàyyiwu fi nii asl bàyyiwu fi bàyyi bàyyiwu fi yaay bàyyiwu fi ay frère bàyyiwu fi kenn kenn rek la fi bàyyi muy doom doom ji mooy jël alal ji yépp doom ju góor kese mooy jël alal ji yépp lay jël dem yoonam hein xam nga loolu c'est quelque chose mais il suffit il suffit yaayam ne fi moom mooy jabaru monsieur jabaru monsieur A doom ji moom day wàññeeku lekk mooy la nga xam ne moom bu fi kenn new woon mu fab lépp tey du fab lépp parce que yaayam a ngi fi kon kooku wàññiwuñu ay mbiram moom ñu ne voilà kooku kay wàññi nañ mbiram waaye bu dee sëram dafee ne tamit wàññi na mbiram bu dee ne tey monsieur aar bi mu fi kiiwee dafi bàyyi doom ju ak doom jigéen doom ju góor ja waroon raafle lépp du ko def parce que am na fi sëram bu fi nekk muy rakkam bu jigéen wala magam bu jigéen ainsi de suite kooku day dugg ci ñépp moom moom bii moom amul exception xaj bu nuqsaan amul exception waaw amul exception kenn génn ci kenn génn ci waaw loolu moom amut ku ci génn euh, loolu lu ama am solo la te dafa am ay ay ay ay wàll yu bari yoo xamante ne nii nit ki day toxoo ci benn fard dem ci beneen fard xaj bu nuqsaan man mooy comme que ñépp lay dal kon bu ma wax asxaabul furud est ci lañu asxaabul furud mooy ñoom baay yaay jëkkër frères yi ak ñi nga xamante ne doom doom doom euh, kii euh, doom yu jigéen yi xam nga yooyu yëpp alxuraan moo ñii ñooy am lii ñii ñooy am lii xam nga alxuraan na ko wax kon ñooñu noonu ñooñu noonu ñoom da ciy gis ak euh, koo xam ne moom xaj bu nuqsaanam ni muy demee mooy day jóge ci fard loo xam ne suñu borom da woon bu dee moom kesee fi nekk. wala bu dee moom moo fi nekk mais am na ñu fi newul moom na jël lu bari lii waaye nag bu fi ñooñu nekkee na jóge ci boobu dem ci bii loolu lépp suñu boroom rëdd ne bii nii ne bii lii lay am bu dee ni kii amul lii waaye lii lay am bu dee ni lii dafa am loolu mooy al intiqaal min fardin ila fardin min fardin akthar ila